Euh, léegi nag ginnaaw lii nag ñu ñëw nag ci masala bi nga xamante ne nii avay ah, <laughs> waaw mooy lan mooy àttey tarawih parce que kat imam an-Nawawi dane baabu istihbaabi rahimahullah qiyaami ramadan wa huwa tarawih buntu bi wax sopp gu sopp taxaw ramadan te mooy tarawih waa léegi lan mooy àttey tarawih ah lan mooy àttey tarawih léegi mooy loolu la imaamu Nawawi wax rahmatullah alayhi léegi kon lan mooy attee tarawih lan mooy attee al imaamu Nawawi ci bi nga xam ne moom la mooy bi muy saraa xadiis bi al minhaj euh, nga xam ne moom lañ nekk nii euh, sharh sahih Muslim ibn al Hajjaj rahmatullahi ala al jami' mu ne euh, ittafaqa wattafaqa al ulama li nga xamante ne nii boroom xam-xam yi parce que ci la doon waxe li ñu waxoon ci jotaay bee weesa wal muraadu bi qiyaami ramadan salaatu tarawih waaye loolu imaamul xaafis na xajar leeral ñu ne eh, eh, non jubluwu ci ne lool mooy këne lool kese mooy këne di nga jotee yool ba boo taxawee tarawih ci jàkka yi di nga jote yool bi ñu wax fii ci yoneen saa wax nii man qaama ramadan waaye te ku ne foofu rek la tëju voilà këne ku deful ku demul ci jàkka yi doo ko am mu ne nag wattafaqa al ulama mu ne boroom xam-xam yi daal dinañuy dëppoo ala istihbaabi salaati tarawih ci sopp bu ñu sopp julli li nga xam ne mooy tarawih yi nga xam ne day am ay ay noflaay yu ñuy def ay ay noppalaku ci diggante waxtalaku waaye wute nañ fii anna al afdala salaatuha anna al afdala salaatuha munfaridan fii bayti am fii jamaatin mu ne ginnaaw bi nga xam ne ci lañu dëppoo hmm? ñoom boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim julli tarawih léegi nag ñu wute que est mooy nit ki julli ko moom kese ci këram wala mu julli ko ci bo booloo mi ji jàkka ji te nag fépp ci mooy bu dee Makka laa ne dëkk Makka waa man tarawih ma jullee ko sama kër bu dee fii ci Aziziyya <laughs> shamaliya am Junubiyya wala maa ngi dëkk fii ci ak yadd ci Makka fii sax jàkkaarloo Kaaba gi mais léegi ma jullee ko sama kër moo gën wala déet wala Medina ala saakina afdalu salaatu wassalaam maa ngi fii ci côté masjidu Bilaal man laa dëkk nga xam ne damay traverser rek maa ngi ci jumaa yonent bay saa saab wala en face masjidul Ghamama waaw wala en face wala ci baqi ak yooyu mais man léegi ma jullee sama kër. taraawix yi mooy naafile yi bokk moo gën Ramadan wala boog ma dem ci jàkkaay yonent ba ne saasaam jullee ko ko wala maa ngi fii ci mosquée Pikine Pikine à Pikine waaw waa ma jullee sama kër walla ngee xoox wala fu neex wala ilaa caajaay waaw fanaa ne waa man ma jullee sama kër moo gën wala ma dem ci jàkka ji fa ñu koy jullee mu ne lool nag boroom xam-xay daal ñuy wute voilà léegi mu ne fa qaala Shaafi'i al imaam an-Nawawi mu ne imaamu Shaafi'i suñu sëriñ bi wa jumhuuru ashaabi ak li ëpp majorité de ñi nga xam ne ñoo ànd ak ñooy taalibeen yi ah muy Shaafi'i yi wa Abu Hanifa ak al imaam Abu Hanifa an-Nu'maan wa Ahmadu al imaam Ahmad ibn Muhammad wa ba'du al-Maaliki ak lenn ci Maaliki yi rahmatullahi ala al-jamii' wa ghayruhum ak ñu dul ñoom. kene al afdal bi gën li gën ci taraawih ci julli naafila guddi. ramadan salaatuha jamaa mooy ko ci mbooloo yi ca ya kama kenn mi nga xam ne faalahu la ko defoon Umar ibn al-Khattab Seydina Umar ibn al-Khattab wa sahaaba ak sahaaba yi lool waxoon nañ ko bi mu dajalee nit ñi def Seydina Ubay ibn Ka'b jiite leen comme ne ci hadith bi nekk ci Muwatta imaamu Maalik as-Sahih imaamu al-Bukhari rahmatullah alayhi ne ni'ma ni'matil bid'atu haadi dajale leen ci Seydina Ubay radiyallahu ta'ala anhu wa anhuma wa ardaahuma waaw comme ni nga xam ne noonu la ko Humayd ibn Abdir kii kii maanaam Humayd ibn Abdirrahman la ko Abdirrahman ibn Abd al-Qari daal di woon waxe comme niñ ko gisa woon sànq wallahu ta'ala moo ci jaraay bi ñu génn wallahu ta'ala a'lam kon mu ne ñii boo seetloo mooy dana ne la Hanafiya Abu al-Imam Abu Hanifa imaamu Shafi'i ak li ëpp ci taalibeem yi ak imaamu Ahmad ak lenn ci Maliki yi ne def ko ci mbooloo yi ci jàkka ji moo gën comme ni Seydina Omar ak saxaaba yi radiyallahu anhu defoon wastamarra ala amalu muslimiin alayhi ba pare jëfu jullit ñi ci mbooleem gox yeeg wax ak ak ak époque yi ak jamono yi daal di wéy ci loolee ba pare mu ne nag li annahu li tax mooy daa mujj nekk min ash-sha'a'ir ad-daahira fa ashbaha salaat al-iid mu ne daa bokk ci yi nga xamante ne mooy sha'airi symbole yi nga xam ne dafa feeñ yu l'islam yi léegi waaw ba léegi moom baax na ba même xatta dëkku yéeféri ka faransa fii mooy ne même yéeféri xam nañ ne jullit ñi moom bu tara bu tabaski bu ramadan bi ñu nekk nii mille quatre cent quarante-six bi tene julli guddi daa ñoom dañuy naafila ci guddi yi waaw te loolu métti yu bare koy yëpp <laughs> taxi yi dañ koy yëg parce que taximaan yi nga xamante ne ay jullit lañ dañuy dem ci jàkka ya ñiy déggee ci transport yi ñenn ñi tamit ci wàllu lekk yi dañuy tëj seen kii dem di di di tarawih ak in mooy dañ koy gis ba pare gis nit ñi jullit ñi nit ñi sol seen yére di dem di jullit yi ñu xam ne ñii ay jullit lañ di dem loolu dañ koy gis ndax lan daa mujj lool ñu ne lool daa bëgg nekk shiar symbole la ci l'islam boo xam ne bu feeñ la. boo xam ne eh, ci diine ji la bokk comme rek mu niroo léegi nag salaatul di julli ci iid comme ni nga xam ne iid tamit moo xam eh, lay dal ladha wala lay dal fitr muy layid comme di <laughs> layid muy korite tabax tabaski ni comme julli yooyu ni mu mel noonu la far mujju mel mu ne waaye wa qaala malikun imaamu Shaafi'i fi an-Nawawi mooy wax ba léegi ci al-Minhaaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhima mu ne wa qaala Malik kanta imaamu Malik wa Abu Yusuf ak eh, mooy al-Qaadi Abu Yusuf Euh, nekk taalibe bi gën a mag bu imaam Abu Hanifa mooy deuxième personnage ci ngiru Hanafiya yi ginnaaw Abu Hanifa ak après ci moom après moom la Muhammad ibn al-Hasan ash-Shaybani di ñëw rahmatullah ala al-jami' mu ne wa ba'du Shafi'i ak lenn yoo xam ne ci suñu ngir ñun la bokk moo taxoon fële mu ne la imaam ash-Shafi'i wa jumhur ashaabi waaw sinon lenn ci Shafi'i yi ñoom dañoo ànd ak imaamu ak al imaam Abu Yusuf al-Qadi wa ghayruhum ak ñeneen ñu dul al afdal li gën mooy furaada fil bayt mooy nit julli taraawih yu no naafila guddi ñoom tuddewuñ ko taraa parce te jàkka jara mooy mooy ndax ñu ngi ko tudde woon boo seetloo commencement bi mooy euh, diggante euh, buñ jullee ñaari rakka daal di noof nooflaay noppale ko tuuti ñoom nag ñu ne noono li gën ñii mooy nga julli ko kenn kar kenn nit ku nekk jullee ko sa kër waaw li qawlihi ndax lan ñu teg ko ci waxu yonent bay saa saam ne afdalu salaati salaatul mar'i fi baytihi illa al maktuba waaw te loolu gisoon nañ ko yonent bi alayhi salaatu salaam ne julli bi gën waaw julli bi gën sallu fi buyutikum mooy hadis mille cent vingt-huit bi jële woon ko ci Seydina Zayd ibn euh, Zayd ibn Thabit mu ne leen saa saam nee na sallu te keroog ci koor gi la woon ci li tax ñuy wute noonu la mu ne leen woon sallu ayyuha an-naas fi buyutikum fa inna afdala as-salaati salaatu al-mar'i fi bayti illa al-maktuba muttafaqun alayhi waaw yonent bi alayhi salaatu salaam ne yéen nit ñi julli leen ci seen kër yi da xam ne julli gi gën bu nit ki mooy bi nga xam ne moom lay julli këram ba mu des fara tey kon nag ñoom fii lañ ko teg lii mooy waxu imaamu Maalik waaw ne non non non tarawih non julli ramadan guddi yi di naafila julli ko sa kër par kenn kenn ku nekk moo gën a te dem ci jàkka yi comme niñ koy defee léegi ah voilà ndax lii yonent bay saa saa wax dafa jooy daa leer que ne ci xew-xewu julli tarawih keroog bi mu génnul la woon comme niñ ko fi rappelé euh, bi mu génnul nit ñi di fëgg buntu bi ndax ak seeni wi ak yooyu di xàddamte ko ngir mu génn génnul mu bàyyi ba suba mu wax leen lii kon kay lii moo gën waaw léegi lii la imaamu Nawawi wax al imaam al Haafiz Ibn Hajar ci al Fath mu ne nag wa balagha Tahawi kanta imaamu Tahawi ci Hanafiya yi moom moom daa jéggil dayo li mu wax quoi <laughs> na salaatu taraawih jamaati waajibatun ala kifaaya mu ne julli taraawih ci mbooloo yi mooy ci jàkka yi comme ni ñu koy defe nii loolu dafa war fardu kifaaya la mooy bu ko ñenn ñi taxawee wàcc na ñeneen ñi mais bu ko ñépp bàyyee doo dañuy am bàkkaar c'est ça loolu mooy kifaaya mu ne loolu loolu lay wax ne bon imaamu Taxaawi nag moom dafa jéggal day mooy waxam di dëgërul bi lan la mën a waxe loolu <laughs> yow yeneen gaa yi boobu ba mu jullee am ñu julli ci ginnaawam su bëgg te euh, ëllëg fa mu defaat ko beneen ñetteelu fan ba génnul wax leen lii ñoom imaamu Maalik tegtaloo ayyuha nnaas sallu fii buyuutikum yéen nit ñi julli leen seen kër yi ndax julli nit ki ci këram moo gën ba mu des farata bi léegi nag nga mën a ñëwee ne kon ne taraawiya julli ko daa nekk ci ci jàkka yi ci mbooloo yi daa nekk loo xam ne fardu kifaaya la bu ko ñenn ñi taxawee wàcc nañu ne mais bu ko bàyyee loo dañu am mu ne luy moom moom imaamu Tahawi non looy moom euh, def def la bu rëy rëy rëy rëy la <laughs> waaw <laughs> waaw loolu moom amul sax kaa dem te waaw <laughs> waaw kon waaw boo gisee moo ra al imaam Ibn ne bon euh, euh, qiyaamu Ramadan taxawal Ramadan sunna la Seydina Omar nag radiyallahu anhu ah, moom ci jëfu yonent bay saasaam la ko jële parce que yonent bay saasaam mi nga xam ne mooy shari'u comme que moom ni mu ci waaw ñoo parce que euh, waxu Shafi'i yeeg Hanafi yeeg Shafi'i yeeg Hanbali ñoom foofu lañ ci kene waaw dëgg la yonent defu ko waaw lam commencé woon def amul woon te ba mu yëgee ne yi ñu ngi ñaari fan defaatu ko ba pare ni leen julli leen seen kër yi ndax julli euh, nit ki ci këram moo gën ba mu des kon ñu ne moom mu ne al imaam Ibn Battal mu ne boo gisee Seydina Omar da koo jële ci jëfu yonent bi alayhi salaam yonent bi alayhi salaam da koo bàyyi woon yar ndax li mu wax nee na ngeen di def lii ba ma ragal ne dees na ko farataal ci yéen loolu nag amatul ci ñun waaw ci ñun waaw ñun kan la ragal ñu farataal sariya bi tëj na ba yonent bi alayhi salaam suuf jeex na bañ ko suulee bañ ko dencee moom alayhi salaatu wa salaam ba mu génnee àddina bo ci la sariya bi tëj. amatul lenn ci l'islam bi al yawma akmaltu lakum diinakum la borom bi wax al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diina waaw à partir tey ci la matale mottali seen diine seen soobuwén ak li may xaar ci yéen jàngi te li ma leen gërëmloo mooy l'islam wommatu gii ma tegoon Seydina Muhammad mii teg ko ci sallallahu alayhi wa sallam jeex na bu génnee àddina wa ma muhammadun illa rasul qad xalat min qabl min qablihi rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala anqabikum banim jeex ha sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam boo xam ne jiitu woon na ko samay ndaw man borom bi jiitu woon nañ fi yoo xam ne newatuñu fii ci kaw suuf bi dund waa léegi est ce que bu génnee àddina wala ñu faat ko da di dellu seen gannaaw wa man yanqalib ala aqibayhi fala yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu shakirin waaw est bu ñu ko faatee wala mu mu génn àddina da ngeen di alayhi salaam da ngeen di dellu seen gannaaw nekk ca jaahiliya ngeen ne woon ak riir ga bàyyi film bi ne waat képp ku def loolu dellu xamal ne loroo yàlla dara wàññiwut borom bi dara te borom bi xël séef naa fay ña nga xam ne nag ñoo sax ca ne woon di sant dong seen boroom tabaaraka wa taala ci diina jëm ne woon ak moom tegoon ñu ne loolu tëj na amatul lees ci tiit kon kon ñun nañ delluwaat nga xam ne rawatina loolu mooy eh, dina dina kii waaye mbir mi boo seetloo seetloo lenn la mooy taraawih ah bon am na nag ñu def ab teqantal bala ñuy wax loolu ci Shafi'i yi surtout que ne boo affaire bi lenn la bu dee koo xam ne dafa mokkal Alquran te ragalul ak tayel te tamit bu ñëwul ci mbooloo yi fekk taraawix yi ci mbooloo yi mooy du du wàññi dara waa mbooloo ma ak nañ koy defe kooku mu julli ci mbooloo mi walla këram benn la waaw képp nag koo xamante nii moom yii yëpp benn ci da koo njàkk mooy moom bu ñëwul ci mbooloo yi hein ah mu am rëq-rëq de moom moo fi mokkal te gars dañuy def loolu mais euh, ce n'est pas tamit chartal que ne par force gars dañoo war a wàcc kaamil bi ah loolu bi ci charte ah voilà que ne ci jàkk yi foo jaar dañoo war a jeexal kaamil bi non non loolu du ci charte de lu baax la nag loo xam ne boroom xam-xam yi dañ ko jëlee ci la fait que yonent bi saa salaam at mu nekk Seyna Jibril da doon révisé wanteeg moom Alquran comme ni ñooy saxiix yi hadis ñoom Seyna Abu Hurayra na ko noon Sayyidatu Aisha bi mu jëlee ci Sayyidatu gisoon nañ ko fi radiyallahu anil jamii waaye at mi nga xam ne ci la yonent saa salaam mujjee génn àddina mu def ak lool moom ñaari yoon ci Ramadan. le fait que ci Ramadan la Seyna Jibril doolu xoolante yonent bi saa salaam ñuy jàngat Alquran at weer wi yëpp ñu ne kon loolu def ko rawatina ci. li yorante suñu borom ne inna naashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa wamu qiila la nga xam ne mooy la sosu guddi waaw jaamu yàlla guddi moo gën a dëgër ak ndëgguwaay wa aqwamu te moo gën a taxaw gën a jub qiilaa ci wax booy jàng alquran boobu ñu ne kon nañ ko def foofu waaye tekkiwul ne automatiquement képp koo xam ne jàkka ju nekk dañ fa war a par force bu ñu ko deful léegi mooy baaxul dañoo war di commencer ba euh, naas euh, gi fatiha ba naas ci weer wi yëpp ku ko deful yow boo fi jàngee kër fu jëm suuf euh, weer wi yëpp du baax déet kan moo la wax loolu <laughs> loolu amul ah. attention ah <laughs> voilà loolu il faut il faut tamit euh, di jàpp yooyu jàpp ne il faut rek dañoo war a wàcc kaamil bi ci ni mu jeexe non mooy maa tayassara suñu woroom ci boppam da ne faqra'u maa tayassara min alquran jàng leen li yomb ci alquran li yomb nag bu dee ne am na ay ñoo xam ne way mokkalkat alquran la ñoo xam ne mën nañ ko taxalee fa xayrul lool kay fii ci xayr ngëneel gu baax moo ci nekk dina may nit ñi dégg alquran bi yëpp ba mu jeex waaw roy ko yonent way saa saa mi doon jànganteeg Seydina Jibril ci alquran ci weer bi yëpp alquran rawatina ñu def ko ci guddi gi voilà ci guddi yi nga xam ne ñoom yëpp barkeel kon loolu la Eh, eh, kon lii ñii ne bu dee loolu la bu dee nag waa ji daa mokkal te gaay dañu bëgg koo xam ne te moo fi imam bi ah, bu ñëwul daanaka gaay yi booloo ba du mën a taxaw loolu li gën ci moom akam mooy na dem defe ko li gën ci moom lañ wax de waxuñu ba léegi obligé parce que fii dara luñ fi obligé dafay amul waaw <laughs> mu defe ko kon boo seetloo lii lépp da ngay gis hmm, kene boo seetloo ci côté dalil côté dalil hein mooy waxu imaamu Malik moo gën a dëgër waxu imaamu Malik ak ñi ànd moom al-Qadi Abu Yusuf al-Hanafi ak ñi nga xamante ne lenn ci Shafi'i yi ak ñeneen ci boroom xam-xam yi ñi ne mbir mi ma ne nga julli naafila moom Ramadan ou en dehors de Ramadan li ci gën yonent bay saa saa ko wax ci hadis biñ la wax feeg sallu ayyuha an-nas fi buyutikum fa inna afdala salati al-mar'i fi bayti illa salatu al wala illa al-maktuba yonent saa salaam loo xam daa leer te lim doon wax ci ramadan la xewe woon la ko waxoon nit ñi kon nag mbir mi mooy kon manuñu ne ramadan daa am beneen statut bu leneen di amul mooy ci li ñu joyal naafila moom que mu nekk ramadan wala du ramadan di guddi ramadan ak bëccëgu ramadan ak lépp ci yem defe ko sa kër moo gën waaye loolu il faut ñu tënk koy mbir waaw bu dee ne hein mooy nit ki daa day ragal këne bu nekkee këram de toute façon du def dara non tàyyeel mën na ko duggu man na nekk naan waa dinaa naafila après mu gis ne deful dara mu def ko benn jour ñaari jour kook dañ naan ko yee eh, sawaay demal ci jàkka ji nga fekk lële au minimum lee boo fa demee di nga def dara waaw waaw loolu la de même ki mokkal sax bu dee day ragal ne ah boo moywul de est-ce que naafile yi dina leen taxawe këram bu boobaa dañ naan ko yow ci saxaq nga dem ci jàkka ji moo gën au minimum foofu boo fa demee soit nga jiite nit ñi wala keneen di jiite nga topp ci seen ginnaaw yow di nga def dara li yonent bi sallallahu alayhi wa wax man qaama ramadaana iimaanan wa ihtisaaban bu ko defee nga dugg ci waaw mais bëgg a toog sa kër ne waaw dara dinaa ko defte doo def dara de kasal duggul ak tayel ak tamit invité wante goo xam ne day tax du ngeen def dara bu ngeen nekkee foofu waxtaan ba heure bu leen neex après ngeen kii di ngeen dogoo ba seen biir yi kii ngeen teg ci plat de résistance bi ci kanam di waxtaan kese après ngeen pare bu ngeen pare kenn du julli ñii wa ngi sonn ñii bu ñuy ñibbi sax ndax di dàq métro yi bu dee France la wala ah, waa nan gaaw kii di tërëx yi après bu ngeen demee yéen ngeen tax tëdd ba nelaw di xaran ba xëdd jot xam nga ne kooku ngeen demoon ci jàkka ji moo gën seen yooyu de voilà kooku moom nga dem ci jàkka ji moo gën waaw loolu la moo tax naa Omar daal di leen woon dajale bi mu leen dajalee déggoo li wax. wallati yanaamuuna anha afdal min allati yaqumuun yuridu axira al-layl waaw hadis boobu nekk ci Muwatta ak imaamu e, e, al-Bukhari tañ wax la Abdurrahman ibn Abd al-Qari daal di koy jële ci Seydina wa Mawlana Umar ibn al-Khattab bi mu leen dajalee ci Seydina e, Ubay radiyallahu anhu di leen jiite Seydina Umar romb leen ne ni'matil bid'a bid'atu haadihi wala ni'mal bidaa ñaar yooyu am na est-ce bile li nga xam ne dañ koo sos haaji waaw waaye nag yëg leen ne wallati yanaamuuna anha bi ngeen bàyyi de di ci nelaw muy aaxirul layli julli ko heure boobu nag ci man qaama ramadaan foofu moo ëpp ngëneel que def ko bu njëkk bii ngeen xam ne moom ngeen di def kon loolu lu ama am solo la loolu moo tax Seydina Omar wax loolu mooy ki nga xam ne xawiya am na kattan ci dina yeewu wala dina ko def këram minimum waaye bu dee ne yow loolu lépp doo ko def euh, demal fële te en plus jàkka ja di nga ci déglu alquran bi yëpp bu dee ñi nga xam ne dañuy def alquran bi yëpp di am loolu waaw te tamit euh, loolu di ko am déglu alquran bi yëpp ci koor gi minimum ak tamit le fait nga taxaw ñooñ def ko mbooloo dalay sawarloo alors que bu dee yow kese la wala yaa sa soxna kese mooy de ku nekk sonn kee di nelaw kii di kii après ngeen dóor mbir yi daane yooyu bu ngeen moyul koor gi jeex ngeen defu ngeen lu bari loolu nag ñooñ dañ naan leen seen xaq nag fii ci yéen li gënoon mooy ngeen dem ngeen dem fële waaw képp koo xam ne daal sawarul walla ragal na ne bu dee kay këram du ko def waaw yu mel noonu kooku moom na dem ci jàkk ja looloo gën ci àqam bu dee nag koo xam ne yii moom remplir na ci moom loolu mooy li nga xamante ne nii mooy euh, euh, euh, mu dem ca jàkk ja Euh, moom bu dee yooyu yëpp ragalu ko mu def ko këram waaye xaar euh, suwaa mu def ko ci njaal biir bi ndax fii kulli layli qad awtara min kulli layli qad awtara rasulillah bul fàttale xadiisu sayyidatu Aisha boobu ci guddi gi nekk na saa sam witar na ci min awwali wa min awsati wa min axiri wantaha euh, witruhu ila sahar te li mujje woon nag def na ci njaal biir bi xaaj bi ci bu mujj bi waaye fa gën mooy bu mujj bi comme li Seydina Omar na ne bi ngeen di nelaw wëllif ko di moo gën bii ngeen di taxawe waaye loolu mooy ku am ku ku ci ku ci am kattan ku ci amul kattan defal bi nga am moo gën nga bàyyi lépp ba doo am lii yorente may sa sa wax eh, te képp ku ko defe ci jàkka ji ànd ak nit ñi ci jumaa ji loolu mooy yow xasalta yow jote nga lii yorente may sa wax insha allah man qaama ramadana imaana ci saaba kanta ay fardu kifaaya la moom loolu moom leer na ne loolu moom wax jooju moom def def le bu rëy la bi <laughs> jële ci imaamu Tahawi <laughs> loolu moom daa leer waaw ka kanta tamit ñi nga xam ne dañ naan boo jàkka ji moom moo gën ci luñ joyal loolu wax la joo xam ne ju jara seetaat la te loolu da dëral dëgguru waxu yonent bari saa sa da koy leeral waaw julli leen seen kër yi Ramadan la ko doon wax <laughs> li gën julli boo mooy seen kër nga bëgg ne léegi nan nga mën a wëlbatee mbir yi ba ne léegi julli ko ci jàkka yi moo gën te jàkka doon wax kat mooy Medina ah. manoo ne fii am na ngëneel boo xam ne ma ne ginoo ko xam yonent bay sa sam bi ne woon ci jàkkaam jooju di ko wax nit ñi malgré loolu mu ne ngeen jullee seen kër yi moo gën malgré ngëneel yi mu wax ku julli kër euh, jàkkaam ji ma ne moo moo moo ñu xamal ne julli ji naafila julli ko sa kër moo gën julli ko fii ci sama jàkka ji loolu la wax saxaaba yi radiyallahu kon nag loolu daa nekk loo xam ne lu simple la quoi waaw ngëneel bi am na fépp waaye bëgg waa jàkka léegi foo ko teg <laughs> fu ëpp ngëneel <laughs> non nii boo seetloo mooy ça dépend selon ci kenn bu dee ci lu ñu doyal imaamu Maalik koo a gën a dëgër ak ñi ànd ak moom alqaadi Abu Yusuf kene ma ne tarawih julli naa fi la guddi moom ci tarawih ci ci ci ramadan jullee ko si kër moo gën mais loolu mooy ci lu ñu doyal ndax waxu yonent bi saa mais après nag nga xool ak ku nekk ñi tayel wala boobu dañoo bëgg a déglu alxuraan bi yëpp ci koor gi ak yeneen ak yeneen paramètres ñooñu ñu dem ci biir jàkka ja di ko fa jullee ànd ak mbooloo yi ak ñeleen di sawarloo fa ñuy am ak sawar ci jaamu yàlla moo gën mais bu dee da ngay nekk sa kër boo kàbbaaree di nelaw di ëbbali yow da ngay jullee pare li doon wax ci jotaay bi ñu jotaay yële di nga yonent bay saa doon wax ida qaama ahadukum min al-layli fastajama al-qur'anu ala lisanihi falan yadri ma yaqul falyatajam waaw bu kenn ci yeen jógee waaw di julli ci gi alquran ji di jaxasoo ci laan nañam ndax gëm leen ku ko dugg xamul sax li muy tari koog na dem tëddi yow bu dee looloo lay dal ndax dagaa duy wa ba'duhum ya'kulu akla al-baqari waqta futurihi wa waqta as-sahari hatta yasira batnuhu mali'a fasaara qalbuhu mashghula an dhikri rabbihi wa yadda'i as-siyam wa huwa la yadri qalilan fatilan wa qiyam xam nga loolu problème <laughs> mais loolu kat du problème la loolu la borom Masalik ba wax <laughs> radiyallahu anhu Cheikh Ahmadul Khadim Abul Mahamidi ne <laughs> ñenn ñi moom <laughs> yàqulu aklal baqari waaw da ngay gis gaa yoo xam ne moom bu bu bu way euh, loo may xoole yow foo ñu waxee yii rek nga foog ne yow ah daa nag yoo xam nag bu dee nag da ngaa jàpp ne lu ñu wax nag nga jàpp ne yow la kon war ngaa seetaan sa bopp quoi man fii ma ne sama wax dafa neutre quoi waaw man man mab wax dafa neutre waaw waaw amul benn arrière pensée en tout cas bu ma ci am quoi voilà man fii mu ne lu neutre laa wax <laughs> waxuma lu dul li al Cheikh Ahmadul Xadim wax man lu ma ci ah <laughs> wa ba'duhum ya'kulu aklal baqari waqta futurihi wa waqta sahari hatta yakuna batnuhu thaqila jiddan fa sara qalbuhu mashghula hatta yakuna batnu thaqila jiddan fa sara qalbuhu mashghula an dhikri rabbihi wa yadda'i as-siyam wa huwa la yahwi fatilan fil qiyam voilà <laughs> yow bu dee looloo lay dal moom bee boo ko dem ci jàkk ji <laughs> mu ne wa baabu am na gaa yoo xam ne leen ñoo xam ne am moom li may liggéey moom day lekk lekkuk nag xam nga nag boo ko tegee ci prairie bi <laughs> moom day duur rek muy daanu waaw moom day lekk rek waaw foog ne fekk fu bët bi tegu ci lu wert rek daa war a daanu <laughs> waaw waaw muy ak lal baqari kon kañ wane waxta futurihi wa waxta saxari <laughs> waxtu wa nga xamante ne nii ci lay xëddee ci lay ndog ak waxtu wa muy wa muy wa muy xëdde buy ndog nañ ko fi waxoon ca masaalik ba mu jàpp ne day rattraper le fait que ndékkiwul woon benn añul woon ñoba nekkwul woon yooyu yëpp bëgg koo rattraper te bu ñëwee nag di di di xëdd mu ne damay lekk loo xam ne day tax damay tax day tax euh, ndékki añ ñoba nekku guddee lépp laay dugalandoo ci ci xëdd gi waa kooku waxoon naa la bu moom bu bu amoon xel dina ne waa lii nii ma bëgg a def bu ma dogoo waxoon naa ne ba may ba may xëdd waxoon naa ne dama doon lekk ngir loolu waaye déedéet <laughs> léegi nag loolu lay liggéey di ko def waaw léegi xam ne bi ci lay diise ah mu ne la déet diis ka de jiddan lool sax yokku ci lool fasaara mu mujj na qalbuhu ab xolam mashghula nekk loo xam ne dañ koy day day yëge di leneen da koy soxlaal an zikri rabbi dina leneen a koy soxlaal wëllif mu nekk xol boo xam dañ koy soxlaal wëllif di tudd tey fàttaliku boroomam mi da nee na ne woon na moom moo tax muy wor waa waajooju mu nekk ci worom goog ba pare wa yadda yi muy woote moom dafa woor kenn mënu maa woor quoi man damaa woor voilà wahuwa ta moom laa yax wi manu tus fatilan lu néew lu gën a néew fil qiyam ci taxaw di julli manu ci dara bir waaw manu ko lu toll nii saa lu tàndarma mbuum ngu ndaw googu di ci nekk lu toll noonu ci taxaw mooy daara rek mooy buy taxaw di toog day nuur mii mii ba bu tëddee foog ne daa am ku ko tiim mbete biiram bi la rek moo ko moo moo ci rokkos ay lekk waaw waxoon naa la bu dee lu nekk nga bëgg a dugal sa biir bi moom loolu du sotti waaw ñu ne piri waaw ca Sénégal ca temps allahumma laka sumtu <laughs> waaw <laughs> zahaba wa tallat al uruq wa sabata al ajru inshaa allah loolu la yonente mi alayhi salaatu saam doon wax <laughs> waaw waaw waaye mar dem na waaw suñu ween yi suñu pudyeeg yooyu borom bi tooyal ko nag jot na ki taxoon comme dañ doon def imaana wax ci saaban suñu koor gi ñu am yaakaar bu baax que ne wa sabatata sax naal ajru pay gi ñu ci yàlla dig ala lisaani nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam insha allah waaw bu insha allah wóoru ñu de am nañu kóolute kene li ñu borom bi wax loolu lay def waaye noonu la ko charion waxe noonu lañ koy waxe waaw léegi yow nga duur ci koll gi waaw ba pare woote daa woor wu wóota moom laa yax wi manut fatilan lu lu néew min euh, fil qiyaam ci taxaw manu ko moo tax mu teg ci ñaan bi waaw ñaan yàlla nag lii warula tudd moo tax nag moom <laughs> Sëriñ Tuubaa radiyallahu mu teg ci nag ñaan yàlla ngir mu musal ñu ci yii aadana allahu min alxururi wa kulli ma yadurru fi duhuri mu ne aadana allah yal nañu borom bi musal min alxururi ci waru parce que lii waru la kat waaw yow li yonent bi lay saa wax ci ngëneelu taxawal guddi weeru koor trente jours yëpp guddi yëpp wala guddi yëpp mu jàll nga ñàkk leen lu tax parce que di liggéeyal sëriñ biir loolu garaaw na di roppas sa biir bi lu ëpp ba tax doo mën a taxaw di jaamu yàlla ba pare nga jàpp ne kenn gi nu laa taxaw weeru koor loolu woru la tudd kon nag yàlla nañu borom bi musal ci waru quoi wa kulli ak ci lépp maa la nga xam ne yadurru day lore fi duhuri ci jamono yi allah amin <laughs> kon mooy kii nga xam ne moom lii lay mel kooku dañ naan ko sawaay boo naree def yii xam nga ne ci def yii du julli këram waaw wax naa la ne fii moom de toute façon même bu demee ci jàkka ji waxoon naa la ko ca masaalik ba day muuru imaam bi waaw fii mu ne imaam bi bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu wax doxaawam di di di di di di di di sunnawe rek mu mu daal di koy commencer muulu kay yàlla tere mu dem foo xam ne dañuy jàng li nga xamante ni mooy kaamil waaw moo tax da moom moom moom yoonam du ci ne yooyu da ko yii jàkka jooj imam boobu dafa compliqué quoi waaw bu xasee ba dem ca jàkka ja lay mere imam bi waaw mere gaa yi alors que moo ko teg boppam moo chargé biiram bi loo xam ne waru ko ci woon def wallahu ta'ala